abadiyu rahimahullah léegi li ñu wax mooy que ne euh, ajjana ajjana euh, mooy nit lépp loo am fii boo deewee saway <laughs> war a dem nekk xasabu jahannam mattum safara loolu moom mooy si lépp bon na alors que loo mën a xew fii lu mën a metti sa dund lu mën di mel bu dee àjjana nga mujje sa lépp neex moo tax yoneen saa sam ne dañuy indi waaw dañuy teewal bi an'ami ahli dunya ki dàqoon a noos xam nga xadis boobu gisoon nañ ko fii ci Riyad bi fay walillahi alhamdu wal minna am na xadis quand même gis nañ pas mal de xadis walillahi alhamdu wal minna xadis 462 babu fadl zuhdi foofu lañ ko gisoon yoneen saa salaam ne yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah fa yusbaghu fi an-nar sabgha thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'ayta khayran qatt hal marra bika na'imun qatt fa yaqulu la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddi an-nas bu'san fi ad-dunya min ahli al-jannah fa yusbaghu sabghatan fi al-jannati fa yuqalu lahu yabna adam hal ra'ayta bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fa yaqul la wallah ma marra bi bu'sun qat wala ra'aytu shiddatan qat rawahu muslim allah rahimahullah yonent bi alei saat salaam ne ëllëg yawmal qiyaama dañuy teewal ci daqoona noos ci waa àddina ci waa àddina waa àddina bi ci gënoon na neex dund mais celui qui avait la vie la plus mielleuse de toute la terre ci daqoon na nga xam ne léppam lem la woon presque waaw benn coono daana doonu ko am te doonul woon dag da jooy de gis nga hiver yu metti yi gaa jooy moom di koy gis nii à télé même buy dem sax di ski yi fu neex yu nugg lay nekk lépp ñu entouré ko dugg kii wala lépp waaw bu tàngee yëgu tàngoor wi léppam dafa bakkanee moo gën a neex dund dañ koy présenter waaye malheureusement mu bokk ci ñu war a dem safara yow qiyam dañ ko indi laata muy dugg safara fa yusbahu fi naar sabra ñu daal di koy paccax moo gis nga boo yoree sa bikk stylo bindukaay kalamu rasaas wala crayon tiim benn paanu ndox wala soowu ndox wala kaasu ndox wala jëlal ma kuddu gi nga yëngale sa meew wala payet bi nga bëgg naane sa jus bu am solo bi ñu la defal fii daal di la ciy lonkal benn citron bu bu bu bu bu bu buñ la ci lonkal jëlal payet bi capp ko ci biir génne wala kuddu gi capp ci biir kafe gi génne noonu lañ koy def dañ ko ciy capp <laughs> capp génne ñu ne ko yow yëpp adam yow doomu adama bi ala nabiyina ala eh, eh, nabiyina adam salatu wasalaam ne ko hal ra'ayta xayran qat ne yow mas ngaa gis lu neex yow lu neex mas nga koo gis mukk sa dund lu baax loo xam ne dafa neex hal marra bika na'imun qat mais yow xéewal mas na laa te moo gënu la neex dund ci képp ku jaar ci kaw suuf fa yaqulu mu ne laa wallah ya rab moo ko wat ko ci yàlla yow sama borom loolu ma su la am <laughs> loolu mooy la lépp loo am lu neex fii bés bu dee ne dund la koo xamante ne nii ilaa jahannama yaslawnaha loolu amul njariñ bu dee ne ni su mooy woo xam ne fa ngay dem loolu dund li muy wax waaye yonent may saa wax beneen côté bi wa yukta bi ashaddi naasi bu'sa ñu indi ki ginoon a naqaree dund ginoon koo weñ sowele fii ci àddina bi waaye nag sauf que borom bi xéewale na ko ba ëllëg yow mal xëy ci waa àjjan lay bokk ñu présenté ko fa yusbaru sabghatan fil janna ñu jël ko da ko cappax comme ni nga jëloon payet bi wala kuddu gi wala loolu paccax ko ca daal di koy euh, tëmb ci ci ci kaasu café gi dugal génne naq nuqi waaw noonee lañ koy def ci ajjane ja ñu ne ko waayow doomu adama bi ala abina salatu wassalam hal ra'ayta bu san qat mais mas kaa gis wañ sa mas gis lu métti hal min rabbika shiddat xat mi tar tar masalaa dal mukk masalaa dal fa yaqulu la wallah bu def mukk wat naa ko ci yàlla masumaa xam lu naqari ma marra bi bu'sun qatt wala ra'aytu shiddatan qatt ma ne weñ sa masulal maa laal te masumaa gis mettit te moo gënoon a naqari dund ci ñëw yaat kaw suuf Allahu akbar loolu ngay gisee porté wu wax ji <laughs> al azim abadi nekk di leeral nii ci xadis bi id kullu shay'in ahqaru duna azamatihi ta'ala lépp rek boo ko tegee ci kanam borom bi mag loolu moo gën a suufe dafa suufe waaw ala kullu ma xala allahu baatilu waaw waaw ala ma xala allah wala maa xalallaahu baatilu maa xalallaaha baatilu lépp loo xamante ne lépp rek boo ci génnee yàlla baatilu neen la léegi kon mu ne kon loolu la te nag wa tawassulu bil azim fil xaqir tahqirun la ñëw bi jaare ci ku màgg ku mel ni yàlla ngir ñaan ko loo xam ne ngir ñaan loo xam ne ngir di ñaan loo xam ne lu doyadi la loolu façon doyadal la mu ne naam aljannatu a'zamu matlab lil insaan ajjana dëgg la mooy li gën a màgg lu nit ki sàkku fa saara tawassulu bihi ta'ala fihi munaasiba ndax nag di ko ñaan nag yàlla di jaar ci yàlla lool daa am ab lëkkaale waaw mooy ñaan li gën a màgg lu nit mën a am jaar ci turu yàlla mi nga xam ne moo gën a màgg lépp ngir mu defal la loolee waaw Allahu akbar ah alhamdulillah mu ne wa qaala at-Tiibi al-imaam al-aziim al-Abaadi rahimahullah mu ne al-imaam at-Tiibi nee na rahmatullah alayhima ay laa tas'aluu mina n-naasi shay'an bi wajhi llaahi misla an taquuluu a'tinii shay'an bi wajhi llaah aw billaah fa inna isma llaahi a'zamu min an yus'ala bihi mataa'u dunya wala min an yas'ala bihi mataa'u dunya bal is'alu bihi al-janna aw min an yus'ala bihi mataa'u dunya bal is'alu bihi al-janna aw la tas'alu Allaha mataa'a dunya bal ridaahu wal janna waaw. munattu bi nee na mooy hadiis li muy kii mooy bu leen di laaj nit ñi di jaar ci yàlla. naan comme nga naan ah waaye jox ma waaye mooy may ma nàngam maa ngi jaar ci yàlla ah ngir yàlla jox ma doo ma defal nàngam wala yooyu ndax turu yàlla kat moo gën a màgg ci ngay ñaan di ci jaare loo xam ne poñeetum àddina la marchandisum àddina dëgg-dëgg lim leen di pousser mooy ñaan leen borom bi àjjana waaw te bu leen nekk di laaj borom bi li nga xam ne poñeet ak marchandisu ak matériel u àddina la li am dëgg-dëgg mooy ñaan leen ko ngërëmam ak ajjana léegi nga ne ma ñu ne la xaar lii lañu wax ñoom mais dañ lay wax ne lii wallahu taala bu dee ci kaw hadis bi ñu téye ne bon euh, luñ ko mën a dégge malgré donfam ak faiblesse mooy di ñaan di jaar ci yàlla ngir am kenn waxula bul ñaan yàlla dara ah ñaata yoon la yonent bi saa saam bi ñuy ñaan borom bi tabaaraka wa ay mbir yoo xam ne allahumma mooy al istisqa lan la mooy ñaan yàlla taw loolu lan la ah ci ñaan yàlla la jaar de ñaan ko ngir mu may ñu taw waaw allahumma xawaalayna la alayna allahumma ala al-akami wal-jibali wal-ajami waz-zirab wal-awdiya wa manabiti ash-shajar ñaan yàlla baaw naan mais allahumma hawalayna wala ba taw ba bare waxoon nañ ko fan yee kaw kaw ba ñëwoon waa eh, ne ah halakatil ah halakatil mawaashi wan qata'ati subul fatwallaha yughithuna <laughs> yore yeneen saa benn ajjuma mu taxaw di xutba benn waay jóge ne ci buntu ñëw ca buntu jàkka ja ne yaa rasuulallah yow ndawal yàlla saa suñu jur ji alku nañ suñu yoon yi dog na waaye waaye yàlla ñaanal yàlla mu wolluñu yore saa saa yëkkati yi ne allahumma asqina allahumma asqina allahumma asqina mooy ci turu yàlla lay jaar ngir ñaan du lool lañ tere ah waaw rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana kañ lañuy ñaan yàlla te jaar ci turam du loolu la yoneen saasam di tere mais mooy lépp loo xam ne da koy ñaan ngir mu dimbali la ci projet bu mag boobee mooy am ridallah loolu lu ñu gërëm la du loolu la ren saa salaam hadis bi ci kaw bu ñu ko jàppee loolu lay wax loolu amul dara luñ ciy si bal loolu sunna la sax voilà voilà ndax kat àjjana fii lañ koy liggéeyee ci suuf gii lañ koy liggéeyee ah ah non doo ñëw ba dee ba ñëw ca kanamu yàlla naan léegi dama bëggoon a xool nan la ñuy def ngir am àjjana non c'est trop waaw te lépp loo xam ne dalay jàppale borom bi dañoo defal kaw suuf li fi nekk rek ay xéewal yoo xam ne wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa dama leen a tàggatal mboolem li nekk asamaan yi suuf lépp tukkee ci moom muy xéewal mais ngir lan ngir ñu jokkaloo ko ci ngir am ngërëmam léegi nag di ko ñaan yooyu ngir mu ñuy dimbali ci loolu projet boobu loolu yiw la du loolu la yoneen saa saam di wax naan laa yusal wala laa yusalu bi wajhillahi illa al janna waaw loolu la waaw te kenn waxu la boo amee problème nga xam ne diw man na koo régler que ginnaaw bi nga ajee sa xol ci yàlla ne moom mooy faj mooy teggi mbir ki nga dem gis kookee wala ñay rek la loolu laaj leen ngir yàlla ngir ñu dimbali la loolu sotti loolu kenn ko terewul du loolu la xadis bi di wax mais lii li muy doon mooy li nga xam ne di ñaan ay mbir yoo xamante ni ah yow du la jàppale ci projet boobu déedéet moo amu ne booy ñaan ñaana bul laaj ci di jaar ci nekk-nekk yàlla lu dul àjjana parce que bu dee loolu mooy dalay centré ci loolu ak tout ce qui tourne autour yërmande yàlla ngërëmu yàlla waaw ridar ridar rabb waaye ridar rasuuli sallallahu alayhi wa sallam ngërëmu yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam waaw mahabbatullahi wa rasuuli sallallahu alayhi wa sallam yoolu loolu lool lool du loolu la xadiis bi wax waaw xanaa loolu mooy clé àjjana ji muy wax xanaa du loolu mooy clé àjjana <laughs> cofeelu yàlla ak ngërëmam loolu mooy cofeel mooy ngën mooy li nga xam ne mooy caabi àjjana waaw li lay jàppale sa jaamu yàlla ji la yàlla teg fii nga man koo def ni mu war a mën a nekke ni mu toog di jaar ci turu yàlla man nga koo def ngir am ko waaye lépp lu dul loolu nag loo xamante ne mbiri bakkan kese kese kese la moytul loolu parce que allahu nag azam moo gën a màgg ngay jaar ci yoo xam ne di ñaan yoo xam ne ngir rek hmm, mbir yoo xam ne sa xaddu nafs sa ciru bakkan nga bëgg a faj wallahu taala aalam léegi xadis bi ci tegu nag mooy bu saydna ibnu umar bi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne neen saa sallam dane man isti'aaza billahi fa a'iizu al imaam al azim al abadi rahimahullahu taala mu ne qaala at-Tiibi mu ne al imaam at-Tiibi mi ngi gisoon sànq nee na rahmatullah alayhima ay man ista'aada bikum wa talaba minkum daf'a sharrikum aw sharra ghayrikum qaa'ilan billahi alayka an tadfa'a an tadfa'a anni sharraka fa ajiibuhu wadfa'u anhu ash-sharr ta'ziiman li-ismillahi ta'ala alhamdulillah fa at-taqdiir man ista'aada minkum mutawassilan billahi musta'tifan be voilà loolu la mu ne wa yahtamilu an yakuna al basila isti'aaz mooy baabi bi billah ay man ista'aaza billahi fala tata'arradu lahu bal a'idhu wadfa'u anhu ash-sharr fa wada'a a'idhu mawdi'a idfa'u wala tata'arradu mubalagha fa a'tuhu mu ne at-Tiibi rahimahullah nee na man ista'aaza bikum ku ñëw ci yéen ginnaaw bi mu làqoo ci boroomam di leen sàkku di leen wax mooy ngir nga jañal ko yow yaa ko doon tegi lor mu ñaan la jaar ci yàlla nag nga fagal ko loolee wala koo xam ne yow man nga ci dara autorité la kilifa kooku la di ko ay lor te xam na ne boo jaaree ci moom man koo tere man koo arrêté aaye ne la ah comme mu ne la maa ngi jaar ci yàlla di ñaan nga fegal ma sa loru bopp wala bopp waru diw waaw boo ma ci mënee jàppale parce que mu ngi may tooñ mu ngi may nàngam xam ne ne yow boo waxee ak moom mu ne fa ajibu na ngeen ko wuyu bu bu ko tànqam lu de waaw ndax tànqam lu ku ñuy tooñ te nga man ci dara loolu façon tooñ la waaw yow ci seenoo tooñ bi nga bokk parce que bés boo ko fajoon lool boo jógoon nga xam ne yaw sa wax porté na ci waa ji da koy arrêté boobu mu arrêté mais boo bàyyee kon yaa ngi dimbali waa ji ci tooñ te borom bi nee na wala ta wala ta'awanu ala al ismi wal udwan te bu leen jàppalante ci loo xam ne bàkkaar la ak noonu waaw kon fa ajibu wadfa'u anhu shar te ngeen fexe jañal ko mbonte goog lu tax ta'ziman ngir màggal lismillahi ta'ala turu yàlla mi nga xam ne kawe na ta ma eh, eh, moo màgg te kawe mu ne kon loolu ni ñuy nattalee mbir mooy ku ñëw di làqu ci yéen di ñaan di jaar ci yàlla ci turu yàlla ngir ngeen ñeewantaw ko daal di koy jàppale ba lor gi ngeen koy teg yéen wala loru keneen loolu bu leen gaaral ci loolu muy def na ngeen ko na ngeen ko protéger ndax yàlla tax te ngeen de jañal ko lor googee léegi kon côté boobu leer na waaw kon ku ñëw autorité nga waaw a ah. ministre de l'intérieur nga am nga fi sa police yoo xam dañuy tooñaate rek ah automobiliste yi di jël seen permis di dem te defuñ dara am lu ñuy lekk ci ñoom ñu bind la leet wala yooyu ne la ñu ngi lay ñaan ci yàlla boo ñu mënee fegal ayu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy lor ci sa ñi nga xam ne yaay yor seen autorité yaay seen autorité bu leen tànqamlu yeneen saa saam nee man istaada billahi fa a'izuhu musal leen ko ci ay gaa yooyee ci def ay inspection ay yoo xam ne bi eh, yoo xam ne caché nëbbatu ngir xool facette démasqué yooyu waaw te bokk na lool niñ ko gën a mënee faj mooy soit policiers yi di am ay caméra ci ñoom wala gaa yi mën a am possibilité de filmer te dara du leen ci fekk ak contrôle waaw loo xam ne waa ji mën na koo bañ a même ndax boo ko tey da nga koy yëgle ne jox nañ ko ndigal ñëpp yëg ko léegi jeex na waaw te ku ñu jàppati loxo ci poos yoon jaar ni fi mu war a jaar waaye toog gi lu far ka ka ka filmer sax moom la mujj kii mel ni moom moo mujj tooñ moom te dañ koo tooñ <laughs> loolu wal iyaazu mu ne wa man sa sa'ala billah fa a'tuhu képp ku ñaan jaare ci yàlla na ngeen ko jox waaw waaye nag bu ñu waxee loolu mooy ñaan jaare ci yàlla bu ko def ma'isha loo xam ne ci ngay uti si dund tout temps waaw moo tax yeneen saa salaam ba mu gisee waaja ba mu ne ko demal nga dem nga dugg ci kii bi nga uti waa ji dem uti ci gàttal ba ñëw ay fan waaw mu naan ko nag xàmmee nga ma mu ne ko yow yaa mu man nga kii woon mu ne mu ne ko waaw mu ngi nii gis waa ji waaye changé xaal état wam changé ba pare mu yoraale ay dërëm ci poos mu ne ko waaw du lii moo gën kenn ci yéen jël faasam jël benn semmiñ dugg ci àll bi dem daal di gori mat daal di koy jaay lu mu ci am daal di jë daal di jënd daal daal di daal di ciy dunde xalaa loolu moo gën yatakaffafu an-nas an tawhu aw man'u moo gën muy quémander di courber l'échine devant les jox nañ ko wala joxuñu ko mooy di laaj di yaasaa mbay mbayaan jox nañ ko wala xañ nañ ko waaw kon loolu tamit nit ki na moytu lool waaw moo taxit it façon yi nga xam nañ koo miin ay di yay yalwaan di jaar rek waaw waaw ngir yàlla waaw lu waay am def lu waay kii mu nekk ak yalwaan goo xam ne nit ki loolu la bëgg a jàppe dundam te mu nekk koo xam ne man naa dem uti loolu kooku na ko moytu waaw at-tasaa'ul euh, loolu du métier bu xam ne l'islam da koy gërëm non loolu du métier laaj commandé c'est pas une métier voilà c'est pas un un métier voilà c'est pas kon loolu lu am am solo la ko quoi. man sa ala waaye yow buñ la laajee ah ci yàlla koo xam ne xam nga ne bon jox ko rek ndax lan fa atuhu jox leen ko ndax màggal turu borom bi tabaaraka wa bi mu jaar ba di la laaj waaw <laughs> eh, ndax xam nga lépp loo màggal lu ne mu toll la fenn fi yenn léeg-léeg booy def sax yow boo foo dégg turam wala lépp lu ñu askanele ak laaj la wala lu ñu war a kii la buñ ci askanele turam rek yow boo ciy def sax léeg-léeg doo doo doo doo doo doo raisonnable doo bàyyi xel tellement yow moom rek ngay gis da joxe joxe goo xamante ne doo ragalu ñàkk la waaja na war inna muhammadan yu'ti 'ata'a man la yakhsha al-faqr <laughs> kaw kaw ba alayhi salatu wassalam <laughs> ba laaj yonent bi saa saa yonent saa salaam ne ko ne ko jox ma ci li la yàlla jox yonent saa salaam ne ko gis nga xurooye <laughs> mu gis ay xar ak ci bëñ yu fees dal ci xur mun a ko jëlal yóbbu waaye nga ne <laughs> ay foog ne daa déggul bu baax yonent saa salaam waaye ah, demal nga jël nga wommat leen yóbbu waaye yi wommat affaire yi dem dëkkam ba muy dem ca buntu ba la tollu yuuxu ca kaw <laughs> yaa qawm yaa qawm ah yéen samay ñoñ <laughs> yéen samay ñoñ gaaw leen dugg ci diine ji laa wax <laughs> fa inna muhammadan yu'ti ata man la yakhsha al <laughs> ndax kat gis ngeen muhammad sayyidina muhammad non kooku day joxe joxe goo xamante ne ragalul ñàkk waaw parce que xam nga kiy joxe di ragal ñàkk di xalaat les conséquences ah añu suba bi nu muy demee kooku ak joxeem dina xaw a <laughs> hein waaw ah, dina am daal loo xamante ni nii moom dina ko fa xaw a bakkuwaa waaw waaye koo xamante ne nii yooyu moom përul de mooy loolu du souci problème wu du problème mu parce que ki ki ki dépense nekk problème am kooku moom du joxe noonu waaw <laughs> waaw waaw kooku moom du joxe noonu moom. loolu moom xalaatu ko moom parce que loolu problème lay doon après waaw mooy bu ko joxee léegi balaa deux minutes mu am problème waaw léegi mu am problème loolu kenn manu ci dara waaw kon loolu daa am solo quoi mooy ñu <laughs> gars yi léeg <laughs> nañ bàyyi noonu sax nañ bàyyi noonu kon waman sa'ala képp koo xam ne da leen laaj ah, billaahi jaare ko ci yàlla fa atuhu jox leen ko leen ko te yàlla tax waaw bu ci man nag adaa bokk nag tëleen lu ñu fi nar lekk ngeen ne ko dërëx déet sawaay loolu nag yàlla taxul te ñaaw na <laughs> def ko rek ngir màggal turu yàlla ak borom bi mu ci tudd fekk fekk yaa ko man boo ko manul wax nañ la lool taxul ñuy wax waaw waaw wa man da'akum fa ajibu loolu gisoon nañ ku leen woo na yen wi mooy ci wàllul wal yi may ah xaqul muslim alal muslim taxawoon nañ ci bu baax ñi ne moomu céet la ci jublu am ñu ne non mooy woote yëpp rek maalam yakun faahisha maalam takun hunaka faahisha fekk amul loo xamante ne lu dul yoon la lu fay xew te yow mënoo koo tere bu boobaa nag am nga ngànt ngir bañ a wuyu ci kon ku leen woo amul loo xamante ne ci wàllu sharia moo leen ci aayee dem te tamit ngeen man ko amuleen beneen obligation tamit bu tax bu leen tënk parce que léeg-léeg dara du la teree dem waaye ci wàllu sharia mais nga am leneen loo xam ne tamit sharia da koy bàyyi xel say obligation yoo xamante ne leneen loo waroon a def loo xam ne dafa mbëkkanteeg heure bi bi mu la bu boobaa nang ko delloo delloo bu rafet wax ko say excuse mu leer mu xam ne kat du rek yow dalaa neex nga toog noonu waaw jabran li xaatire kon nag fa ajibu beneen digal beneen jàngale bu am solo wa man sanaa ilaykum ma'rufan fa kaafi'u képp koo xam ne da leen a defal njekk lu baax ah na ngeen ko fay njëkk ga borom bi nee na hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan est-ce que nekkul payuk lu njëkk lu dul lu njëkk ah kay bu la nit jiwee njëkk fay ko njëkk te waxoon nañ gis bee paas ñu ngi doon Qaaruna da ko gaay doon wax wa ahsin kama ahsana allahu ilayk rafetalal ci jaam yi ci à travers alal ji la yàlla baddil yim la defal xéewal yim la defal rafetalal ci jaam yi comme ni borom bi rafetala jëme ci yow kon nit bu la defalee njekk wa man sanaa ilaykum ma'rufa ci wàllu wax ah wala jëf na ngeen ko fay njekk loolee ci wàllu fay jëf ak wax waaw léegi léeg nag nit ki du tout a joxe loolu xam nga li ngeen waaye yow kon yow doo bàyyi suñu ndawtal yi ñuy def nga nekk fi naan nangam man a déedéet ndawtal beneen affaire la de te cosaan la ko maam yay defe moom sikk newul woon ne baaxoon na te ku waay mën a dimbali dimbali la mais léegi dafa mujj nekk problème de société ci ñu bari waaw problème de société la boo xam ne bala nga cee mucc mooy yow yow yëpp nga génn ci ba set wecc waaw ndax waa ji bu joxee fukk mu ngi xaar moom bu xew leen jox ko téeméer te loolu la yonent saa salaam loolu la ko borom bokk ni mu ko njëkk a tere walla tam nun tas taksir waaw bul di joxe mel ni yow retour sur investissement nga bëgg joxe tuuti ngir am lu bari ca gannaawam waxuñu kuy jaay ku déedéet kii mooy nee na daa def ngir yàlla mais ndekete yu loolu taxul waaw ba pare boo ko defalul mu jàppale ko jàppale noonu le fait que yow xewam téeméer la la joxoon nga ñëw di ko joxaat téeméer te pourtant leen saa sam dana fa kaafi uh loolu mooy bu dee man nga ko waxul kenn demal tegoo loo attanul ngir delloo njekk ki la defaroon njekk déedéet daa fekk nga man ko moo tax mu ne fa in lam tajidu ma tukaafi'una fa in lam tajidu bu dee dañu ngeen maatukaa fi unahu loo xam ne nag manu ngeen koo delloo njekkoyel gu mu leen defal waaw lii boo ko lii lii buñ ko doxaloon ci ngéntee mu neex ku xewle lu ma man jox ko moom itam bu kiiwee man ma bu ma xewlee bu man maa defal defal ma la la la dooy xala rek la man mu amul tamit du am benn gen ñëw teew man itam ma xam ne amul mu jeex du jar di nar naan nooy dama daal sama bëñ bee ma yëngaloon manuma woon a génn ah sama doom jee feebaroon ndeketi loolu lépp daa ngi def lu gën a garaaw yaa ngi nar parce que waa ji beneen excuse boo ko jox lu dul beneen lay wudul yu mel nii day jàpp ne yow da koo xeeb ba pare lam la defaloon nga ko bañ a delloo te léegi sax dañ naan la garaawul boo ñëwul na sa poche ñëw wal iyaazu billaah loolu lépp nekk ay problème dañ naan nit am na doom xolu ñu bari de <laughs> ay fu may teraanga jëm ma ci lool kay du teraanga laa xaw la waaw léegi nag képp ku mu xam yaakaare ci yow mu lay takkali pottaayooy di la woo waaw man de dama fee am kii boo xamante ne léeg-léeg du la wax ni mu deme waaw man daal dama am ordonnance boo xamante ne nii boo ci jàppul nangam ak nangam sa xol kii nga jox ko ngir yàlla tudd ngir yàlla te ren saa sam ku leen laaj. ngir yàlla jox leen nga topp sa xol jox ko loo xam ne yow am na loo ko dee woon de nga nekk sa bos jox ko mu dem def ko ñu bari du kenn ah léeg-léeg dina ci am sax lu ëpp lam naroon a yóbbu mu dajale yooyu yépp nag waaw mu dajale yooyu yépp ba ñu dajaloo léegi nag mu ne mu daal di dem xewi wal iyaazu billah kooku loolu l'islam loolu digle de waaw wa man sanaa ilaykum ma'rufan fakaafi'uhu wa man sanaa ilaykum ma'rufan wa man sanaa ilaykum ma'rufan fakaafi'uhu képp koo xamante ne nii defal na leen yiw fakaafi'uhu na ngeen ko fay yiw googee bu ngeen ko mane fa in lam tajidu bu daju ngeen maa tukaafi'unahu bu dee amu ngeen lu ngeen fayee njekk googu lu ngeen di def fadoo lahu yow demal waajoo xam ne dalaa joxoon dawtal nga ñëw manoo ñëw naan ko eh, maa ñaanal naa la bu baax mu ale koo teg dof ñaan lan loolu ñépp ko man nga naan ñaan ndawtal ya ma joxoon keroog nag <laughs> loolu moo tax loolu yàlla taxul dañuy solal seen bopp ci loo xamante ne nii yàq diggante ak wax ju amul kese nga ciy jële yoneen saa sa waxu lool de ku amul ku la defal njekk boo ko manee nga delloo ko njekk la boo manul ñaanal ko koo fi ñaanal fii réewi wolof en tout ñoom laa xam ñaan yow xaaral kii kii daf maa kii daf maa yet yow maanaam ñaanal maanaam ak sërëm bu danda wal iyaadu billah xas la xasa xasa xas te yow defoo kat lu dul li la xadiis bi waxa waaw waaw way fay leen ko mu ngi noonee waaye du ñu la déglu mu ne na ko ñaanal xatta ba nag karaw wala turaw ba ni ngeen di njoorte ba ñu gise annakum qad kaafatumu kenn delloo ngeen ko njekk jooju te kat njekk googu képp ku la defal lum la man ni defal manoo ko delloo njukkeel fay ko ci lam la defal yeneen saa saa nee ñaanal xam nga bii dañu ñaanal Abdullah Seyna Usaama bunu Zaydin nul xaarisa radiyallahu anhum dane yonent bi alayhi salaam nee na man sana'a man suni'a ilayhi ma'ruf fa qaala li faa'ilihi jazaaka allahu xayran faqad ablagha fi sanaa yeneen saa saam beneen xadis boo xamee al imaamu Tirmidi solo na ko al imaam an-Nasaa'i mu ngi ci Ibn Maaja rahmatullahi alayhim mu ne yonent ba lay saa saam ne képp ku leen defal yiiw te la defal njekk loolee nga ne ko jazaakallahu xayra yal na la yàlla fa yiiw kooku jotal nga matal koo matal la nga ko doon delloo kon nit delloowul nit boo ko nee ja lépp luñ la mën a defal waa ji bu la defaloon àddina ak li ci biir lépp nga ne ko jazaakallahu xayran fay nga ko <laughs> waaw benn kese remplacé na lépp loo lu mu la defaloon waaw ak lu ak xam réy ci kooku jazakallahu xayra moo tax kaddu gu gu gu waaf la te réy ay mbir parce ki nga ko bàyyee la jazakallahu waaw maa indakum yanfad wa maa inda allahi baaq li jóge ci yéen day jeextale na fa yàlla dafa sax des te la jóge ca borom bi moo gën li jóge ci jaam yi loolu ñépp a ko xam <laughs> waaw yow ku jeex nga la jóge ci yow lu jeex la borom bi ku des la lépp lu jóge ci moom luy des la boo nee jazaakallahu xayra ay way wala jazaakumullahu xayra wala jazaakunna allaha lahu xayra yal na leen borom bi fay yiw yow matal nga lii yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne fa in lam tajidu ma tukaafi'uuna fad'u lahu hatta taraw annakum qad kaafa'tumuuh bu dee daju ngeen lu ngeen ko delloo njikkal gam leen defal teraanga jam la defal nanga ko ñaanal ba ngeen gis ne matal ngeen ko tab loolu mooy xadiis bee war nañu boo nee jazaakallahu xayran dugal na lépp léegi nga ne ma mais bu dee am naa lu ma ko ma koy delloo ji ak jazaakallahu xayran man waleen boolu ñu ne ah kay sax mooy waaw xam ne man li ma la def nii du loolu mooy am mooy li ëpp solo mooy li ma ne la jazaakallahu xayra yal na la yàlla fay yiw waaw te borom bi alhamdulillah borom bi ku mu fay yiw nga xam ne oh ah waaw ku mu fay nga xam ne borom bee mën a fay kon xadiis bi lii la waaw waaw lëkkaaleen nag ak suñu bunt bi mooy li Imaam An-Nawawi ne waxoon nañ ko sànq que xadiis bi njëkk bi day wane kon sib guñu sib nit ki di laaj ci jaar ci turu yàlla lu dul aljana loolu taxaw nañ ci ñu ngi koy dégge ak sib guñu sib nit laaj la ngir yàlla nga koy xañ moo tax mu ne man euh, képp ko waman sa'ala billah fa a'tu fa a'tu képp ko laaj sàkku ngir yàlla jox leen ko mooy bu dee man nga ko bañ a joxe loolu nekkul li nga xam ne moom lañ jën a gërëm waaw mais manuñ ne waaji nag am nga bàkkaar de sauf bu dee waaja la mu la mu laaj ak xam la goo xam ne farata gu ko yàlla jox ci sa alal mu laaj ko nga bañ waaw bu boobaa yaa ngi ci beneen cadre